ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci axkaamu zakaa muy àttee zakaat mi nga xam ne fiñ ci àgg dañ ko divisé woon ci ay tiroir ginnaaw biñ gisee façon alal yi nga xam ne moom lañuy génne zakat ñu doon dugg ci détail bi ci façon alal yooyu bu nekk lan mooy nisaabam ak nan lañ ciy génne zakatam muy c'est imposable am ak ñaata lañ ciy génne ginnaaw bi nga xam ne lañu gisoon suñu tiroir numéro un suñu dencukaay numéro un mu doon aldahab walfidda tiroiru or ak xaalis ak suñu monnaie locale yi ak internationale ñu amoon beneen tiroir bi ci tegu woon di azuruu walxububu wathimaar muy li nga xam ne mooy li jëmoon ci wàllu mbay mi culture yi ak yi nga xam ne dañ koy bay loolu nag waxoon nañu insha allah li ginoonu dëgër moo doon waxu ulama al malikiyati wa ñi nga xam ne lañ ne woon kullu ma yuqtaatu wa yuddaxar ci wàllu mbay mi bépp mbay moo xamante ni nii dafa bokk ci dafa nekk loo xam ne dañu koy dundee te mu mën a conserver boppam loo le zakat da cee war dañ ciy génne zakat Ah, ginaaw loolu le gisoon nañu li nga xam ne mooy miqdaaru an-nisaab lan moo doon nisaab bi nan la sëy imposable bi gisoon nañ ko ci xadiisu yonent bi aleyhi wassalaam nga xamante ne nii ci la waxoon laysa fii ma laysa fii ma duuna xamsati aw suqin sadaqa mu ne newul woon ci lu gën a suufe lu gën a tuuti xamsatu awsuq waxoon nañ alwasqu alwasqu lan mooy équivalent wu wasq waxoon nañ mooy soixante saa comme que dana aw awsuqin sadaqa lu gën a loolu amul zakat yuñ ciy génne fois cinq mu joxoon ñu muy trois fois non soixante voilà soixante fois cinq muy cinq fois six trente ñu amoon trois cents loolu mooy li nga xamante ne ni trois cents cents moo doon nisaab bi ci ay loo xam ne makil la yu ñu xam ne dañ koy en volume la en litre comme exemple bi ñu joxe woon ci barigo bi il suffisait nga xam ne barigo sàngam mooy def trois cents léegi doy na lu toll noonu képp koo xam ne góob nga sab tool walla nga déqi sab tool fekk mu mat loolu yow ci loolu ngay génne zakat nan nga koy génnee bu dee loo xam ne mbay mi moo koy ñoral taw bi moo koy ñoral ak ndox yi nga xam ne rivière yi nga xam ne yow defoo ci benn effort ñooy jaari sab ñooy jaar sa tool bu boobaa yow al ushru di un dixième bi ngay joxe bu dee na nag yow yaa def sa euh, kiiwu irrigation méthode d'irrigation bu dee ne yaa def loolee li ngay joxe du nekk lu dul nisful ushri muy moitié wu un dixième dañ koy wax un vingtième muy xaaju li nga doon joxe fële bu dee taw bi moo ko euh, saxal nga joxe moitié bi ci wàlluwale léegi ginnaaw loolu jàlloon nañ ci lu gaaw ci tiroir bi amoon na am na yeneeni masala yu ko concerné tiruwaar bi waaye dañ ci doyloo loolu inshaa allahu taala léegi tey ñu war a jàll ci suñu tiroir numéro 3 ñu war a jàll ci suñu tiroir numéro 3 muy li nga xam ne moo doon lan lañu waxoon première façon alal yi az-zahab wal fidda bi ci tegu al azuru bi ci tegu moo doon ban kan moo fat kan moo fàttaleku loolu le kan moo fàttaleku tiroir bi nga xam ne moo ci tegu ah alal yi dangeen koo fàtte Hmm. kon daal dëkk bi daal fàtte moo fi dim siiw xattaa eh? ci ñi ci daara ji loolu la ndekete loolu de minal ajaib bokk na ci nga xamante ne ñooy yu yéeme yi hmm? alal yi lan lañ waxoon façon alal yi or ak xaalis or ak xaalis mbay mi ak lan hmm? troupeau yi animaux domestiques yi danga koo fàtte woon il fallait pas muy li nga xamante ne moo jëm ci zakatul mawashi wala zakatul an'ami zakatul mawashi muy ñoom ibil ñoom baqar ak ñoom xanam hmm? loolu lañuy gis incha mooy li nga xam ne moo ci tegu mooy li nga xam ne mooy suñu tiroir bi ñu war a gis tey euh, almawaashi buñ la nee zakaatul an'am dañ koy wax tamit zakaatul an'am wala zakaatul mawaashi yooyu yëpp benn la mooy jur ji mooy jur ji ñoom nag ay xéewal la yu suñu boroom defal wal an'aama xalaqahaa lakum fiihaa dif'un wa manaafi'u wa minhaa ta'kuluun walakum fiha jamalun xiina turixuuna wa xiina tusrixuun wa taxmilu asqaalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la ra'uufur raxiim ca suuratu naxli suñu boroom di fa wax xéewal yim ñu defal ci an'am yi ci jur yi ci li ñuy ute ay yére ay fourrure di ci am ay njariñ yu bari waaye it ci lañuy lekk waaw suñu boroom may la en tant nit en nit nga mën a jël loo xam ne day dund day dund mu may la sañ-sañu rendi ko jëfandikoo aw yàppam te dara du la ci fekk taboo sante buur yàlla ay ay tiyaama nga ci am waaw allahu akbar bakkan ni mu foore suñu boroom may la droit nga jàpp loo xam ne bakkan la yor nga rendi ko jëfandikoo ko te coow lu jëm te boo ko santee am ci bàkkaar ndax la in shakartum ak ah, boo ko santee am ci tiyaaba ndax la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee ma dolli leen te buur yàlla ka muy dolli mooy daa kontaan ca moom waaw akbar hmm? gis nga de moom la doon wax tamit wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqiikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan xaalisan saa'igan lish-shaaribiin Allah wa inna lakum fil an'ami la'ibra suñu boroom ne am ngeen ci an'am yii muy gis ngeen yii ma leen defal muy jur ji dinañ ñëw nag ñoom ñooy ñan tudd nañ ko sànq hein la ibra am ngeen ci loo xam ne mooy ab lu ngeen mën a jàng jël ci leçon yu bari waaye man ci dee di bàyyi xel waaw allahu akbar suñu boroom di ñu ci nàndal ci biiram diggante sébérite meeg deret ji di ci génne labanan xaalisan li nga xamante ne nii mooy soow moo xamante ne xaalisan mu sell la saa iran li shaaribin neex lool waay waay neex jàll jàllali ngir naankat yi hmm? bari na ak yeneeni i aay yum wax ci loolu ah awalam yaraw anna xalaqnaa lahum mimma amilat aydiina an'aaman fahum lahaa maalikuun wa dallalnaahaa lahum fa minhaa rakuubuhum wa minhaa ya'kuluun wa lahum fiihaa manaafi'u wa mashaaribu afalaa yashkuruun suuratu yaasiin allahu akbar suñu boroom nee na mii nit ñi awalam yaraw mais ñoom xanaa duñu duñu duñu bàyyi xel xanaa duñu xool xooluk settantal hmm? am naa kene ñun suñu ñun borom bi xalaq naa lahum ñoo leen tàggatal bind leen mimma amilat aydina li nga xam ne ñun borom bi suñuy loxo moo ko bind allahu akbar allahu mimma amilat aydi rabbina allahu akbar suñu borom moo ko bind nee na ci li nga xamante ne ñoo ko bind amilat la bind ay diinaa suñuy loxo anaaman mu nekk ay jur waaw fa hum laha malikun man maa leen ko bindal waxoon nañ la ba ñu doon gis milki al milku tam wala al milki ya at tam kene mbir yépp dañoo war a xam ne borom bee leen moom waaw da koo teg nag suñu loxo nag li yabluwanaa ayyunaa ahsanu amala waaw di xool ana kan ci ñun xéewal yi mu teg suñu loxo est ce que da ngay beew kan moo gën a rafet jëf ci ñooñu waaw wax la seydna suleymaan ibn daawud ala nabiyina wa alayhim asalaatu wassalaam waxoon ah ba mu ko defalee xéewal yu rëy moom mu xam ne lii borom bi da koy da koy da koy tester di ko nattu ndax day sant walla day lànk ne santul waaw te sant na xam ne sant lu dul ngir boroo li ngir boppam ndax borom bi moom shakur la boo ko santulit boo ko lit wàññiwu ko dara <coughs> kon mu ne awalam yaraw anna xalaqnaa lahum mimma amilat aydina an'aaman fa hum lahaa maalikuun boroom bi jël an'aam yoo yële moomale ko nit ñi ginnaaw moom bi nga xam ne moo bind nit ñi nit ñi ay mbindeef lañu xar yeeg bëy yeeg nag yeeg gëléem yi ay lan lañ ay mbindeef lañu borom bi bind leen ñoom ñépp ñuy ay mbindeef mais mu teral ci wala qad karramna bani aadam ci teral gi mu teral doomu aadama yi alayhi salaatu mu jël ci yim bind def moom mu cheefe leen def loo xam ne danaan da da da ko ko moomale ba nit mën a tey taxaw naan moo ho regardez mon troupeau comment c'est beau comment large waaw nit mën a taxaw naan sama nag yi sama gétt gi sama coggalu xar yi waaw kon mu ne fahum laha maalikun wa dallalnaha lahum ma tàggatal leen ko ba ñoom suñu fas yeeg suñu gëléem yeeg ak surtout anaam yi mu wax fii hmm? comme ñoom ñoom ñoom ñoom nag ñoom ibil muy gëléem suñu boroom nee na ma tàggatal leen ngeen fa minha rakubuhum am na ci ci ci yooyu ci lañuy war di doxi seeni soxla waaw léegi la oto xew rek waaye li ëpp lu jaar ci humanité fu nit doon tukkee ci yi ngay yor ñoomin géléem ak ñi nga xamante ni ñoomin fas ak yooyu nga xam ne yooyu yépp buur yàllaa leen tàggatal ñin ñi waaye wa minha yaqulun te ci an'am yii muy jur ji ma leen defal ci lañuy lekk kat waaw di war di war yii di rend yi di lekk di loj yi di lekk mu ne te lool rek du lool rek a nekk ci njariñ yu ma leen defal yu nekk ci jur ji walahum fiha manaafi' te am na leen ñeel na leen ci jur ji ci animaux domestiques yooyu ma leen tàggatal manaafi'u ay njariñ hein comme yi mu waxoon sànq furu bi der bi niñ koy utiliser hmm? di ci defar ay dàll di ci defal ay yére di ci defal ay ay ay ay ay ay ay laluwaay ay tànt lu ne hmm? wa masharib waaye jur ji façon naan yu bari lañ ci jële suñu boroom ne waa bi ma leen defalee leen lii yépp yéen nit ñi mii afalaa yashkurun ñoom nit ñi xanaa duñu ma sant bokk hmm? xanaa jotul ñu delloo njukkeel seen boroom ci lan ci sant ko te la in shakartum la azidannakum wat naa ne bu ngeen ma sante wat naa ne dinaa leen dolli allahu akbar hmm. allahu akbar buur yàllaa ko bind jur gi tàggatal ko nit ñi ñu ciy war di lekk di di ci war di lekk ci yàppam di naan ci soowam di di di di di di di jëfandikoo furiiram ak yi nga xam ne wax ak euh, karaw yi waaye waaye même mbéewal yenn ci ñoom comme gëléem sax ah xatta mbéewal yi saw yooyu sax mooy dafa mujj nekk loo xam ne ci abi bi gën a dëgër du du du sobee waaw ba pare mu def ko mu nekk médicament allahu akbar est que xam nga ne mbéewalu gëléem ak soowu gëléem boo leen boolee médicament la hein xawma ku suivre woon siira bi kooku mën naa koo jéggal waaye képp koo xam ne mu ngi suivre siira bi waxuma ku ñëw rek di déglu zakat kooku mën naa koo jéggal mu bañ a mu bañ a xam loolu mais amul kenn koo xam ne suy war na ba fii te lii may laaj naan est-ce que meewum géléem ak li nga xamante ni mooy ay mbéewalam di ay tuur ndoxam ah que loolu boo leen boolee médicament la dama leen di delloo ci xadiisul uraniin waa ukal ah ak waa urayna ñoom nga xam ne asatillaha wa rasula ñu ñëwoon yonent bi alayhi ca yonent bi alayhi salaam ne dañoo gëm waaye faj tawul Madina comme ni mu nee ci saxiix yi ñu ñëw mais Medina air ba jàpp leen dugg leen ndax ay étranger lañ te miinuñu ko ñu commencé ci seen yaram di sutante ñu nar ca jole ak feebar suñu boroom subhaanahu wa ta'ala def yonent bi aleyhi salaatu salaam boole leen ak sàmmam ba ne nañu jël li nga xamante ne nii mooy mbéewalu géléem gi ak li nga xam ne mooy meewam soow mi daldi koy boole jox leen ko ñu dem ca àll ba changement de climat aussi ñu changer air ba ñu wéree ni ñu def samalu ayna ra'i ñu tàngal affaire ba mu tàng ñu bënn bëtu sàmm bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sàmm katam daggaate ko daldi dem xabaar bi ñëw ca bëccëg ca yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu toppi leen daldi leen filature daldi leen poursuite daldi leen wanti jàpp leen indi leen ñu def leen niñ def ñuy ñaan ñu dox leen ndox yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak naan mu ne bu leen kenn jox ndox ñu suspendre leen ci biti Medina ba nañu faatoo ci naaj wi tàngoor bi waaw hein kon xoolal xéewal yooyu yëpp xattaa mbéewal yi sax dañoo nekk loo xam ne médicament la suñu boroom mi ñu defal lool lépp nag hein mu ne ñu nag ci loolee nag laa leen sant képp koo xam ne am na ci lu mat nisaab na ma ci génneel zakat ha ha waaye gaa yi lii moom xanaa war nañu koo man nag ha ay way jile waaye xanaa lii war nañ koo man léegi li ñu soxla fii kon li ñu soxla fii <laughs> te gis nga eh, côté bi mooy eh, l'élevage l'élevage c'est un pan important de l'économie des pays daanaka gis nga réew yi nga xam ne dañoo am autosuffisance ci wàllu wow alimentaire ci wàllu jëm ci élevage ak yooyu yi ciy tourner ak tamit ñu ak accenté ci hein leur effort économique xoolal dëkk yooyu réew yooyu ni ñu wuteeg yeneen réew yi nga xam ne dañoo ñàkk loolu xéewal gi ñu suñu boroom di wax naan afala tashkurun walahum fiya manafi'u wa mashat afala tashkurun manaafi yu bari yooyu bokk na ci bari na réew yoo xam ne ay zone yoo xam ne mais troupeau yi leen téye c'est l'élevage xam nga rien que Hollande Netherlands hein les néerlandais gis nga ni ñu fonke li jëm ci wàllu nagak yooyu ak yiy tourner soow yeeg côté yooyu ak ni mu nekkee vraiment benn ci mais ci économie pays bi dëkk bi li mu ci représenté naka noonu pays yu mag yi ñoom ay États-Unis ay Russie yooyu yëpp mais xattaa ñun suñu réew yi ay Sénégal xam nga ne ay daara jolof yooyu li ñu représenté ci zone boobu bu dul woon bu dul woon jur ji réew yooyu kenn waxatu gox yooyu kenn waxatu leen l'élevage ak pâturage li mu représenté yooyu yëpp di xéewal yu ñu suñu borom yi defal ne ñu nag génn leen ci zakat waaye zakat bi ma leen di génneloo ci yii nga ne ma tee nga ma mën naa laa couper quelques secondes boo ma ko permettre ma ne la waaw bismillah nga ne bala ngaa jàll di dugg ci yooyu mais tee nga ñoo wax mawashi yi ngay wax mooy lan anaam yi ma ne la pourtant wax nañ ko sànq waaye boo bëggee ma waxaat ko mooy al ibilu wal baqaru wal ghanam al ibilu al ibil mooy géléem géléem nag buxti ya beeg ñoom ñoom ñépp ci yema ah. al ibilu mooy bi nga xam ne da moom lañ naan dromadaire hein bi nga xam ne moom lañ naan dromadaire ak bi ñu naan li nga xam ne mooy mooy mooy kii nu mu tudd euh, euh, dromadaire ak kan na chameau benn lañu mooy bi am ñaari boos ak bi am benn boos benn lañu ñoom ñépp ñoo dugg ci wàllu al ibil waaw bu boobaa kon jàppal loolu de que ça mu nekk boo xam ne dafa am ñaari boos wala mu am benn boos benn la loolu lépp ibil la mu am loolu kon mooy bu njëkk bi beneen bi ba léegi ci wàllu xanam ba léegi ci wàllu ganam al baqar kon al ibil mooy bu njëkk bi deuxième al baqar al baqar al baqaru mooy nag al mooy nag nag nag. Euh, nag mooy mi ñu xam ñoom vache waaw mooy ñoomin vache mu ngoog vache vache veau mooy gaayooyu rek ñooñu ñépp ñoom la léegi euh, mu des waa léegi buffle nag moom hmm? mais buuful nag muy aljaamuus mais jaamuus xam nga buuf xam nga ganam mooy animaux yoo xam ne ay animaux domestiques lañ mooy yi ñuy wax nii yépp ay animaux domestiques lañ ñu ne lu may buffle buffle moom lu mu doon walla ah buffle ça dépend buffle dafa am buffle am parce que buffle yi nga xamante ne nii buffle mooy façon nag moom lañ naan nagu àll voilà ci wolof maa ngi naan buffle rek te du ñëpp xam buffle hein mooy nagu àll mooy bu ñuul boobu ngay gis corne yi ak ni mel nga xam ne wuute nag suñu nagu normal yi muy jaamuus hmm? euh, dañ naan la loolu dafa am teqantal parce que di nga gis par exemple ci comme téere Maliki yi rahmatullah alayhi ñu naan la képp koo am masalaam est-ce que mën nañoo fusionner yi nga xam ne dañoo niroo ci yii comme est-ce que dinañ fusionner nag ak buffle mooy nit koo xam ne dafa am ay nag am ay buffle am ay nagu àll kooku est-ce que mu am par exemple vache ak trente buffles est-ce que da leen di boole wala boog mu am noonu vingt vaches ak dix buffles est-ce que da leen di boole ngir mat nisaab wala déet léegi naan la jaamus ku ko am dañ la ciy boole loolu mooy loolu mooy bu dee ne loo xamante ne nii jaamus bi nga xam ne ci àll bi la ne kenn moomu ko loolu taxul ñuy wax mais bi nga xam ne dañ koo domestiqué. bu boobaa day yor attey animaux domestiques yi mooy nag yi comme buffle comme dans le sud de l'Italie ñi nga xam ne ñooy defar mozzarella voilà la laa laa la ñax wala man nag comme que xaw ma ci ay en tout cas daal fromage mozzarella voilà <laughs> les italiens les les les gars dëkk fële ca Torino wala milaano ñoom dangeen ma jéggal yéen waa Rooma hein mooy dangay gis gars yi am ay ay ay élevage yu rëy yoo xam ne lépp buffle la ndax ci soowum buffle meewum buffle lañuy ñuy defare li nga xam ne mooy fromage bu siiw boobu di mozzarella léegi gaa yooyu noonu lu ñu leen di wax dañ leen naan est-ce que kooku nagam yooyu moom ci la walla déet dañ naan maadaama da leen di da leen di jël di leen di leen di leen domestiquer leen di leen yar ba ñoom ñu mujj nekk mel ni nagu normal yi bu boobaa dañuy yor àtte yooyu loolu moo tax ngay gis ñu naan la ñoom ci surtout boo demee ci téere Maliki yi rahmatullah alayhi que ne loolu dañ leen di fusionner dañ leen di boole voilà mooy nga dégg leen ñu naan wayu dammul baqaru ilal jaamuus ah dañuy jël waqar mooy nag ak jaamuus jaamuus mooy waajooju mooy buiful mooy nag wàlla kon côté nag mooy kon loolu ci la mais ak condition que ñu domestiquer ko ba mu nekk loo xam ne léegi nekkatul wahshi nekkatul animal animal lu mu tudd sauvage nekkatul animal sauvage ndax bu ko newee taxatul ñuy wax kon am nañu gëléem moo xam chameau wala dromadaire benn lañu mooy aljamalu rek al aljamal loolu lépp benn la gëléem beneen bi nga xam ne moo ñetteel mawaas yi ak xanam yi non mooy moo leen moo mawaas yi mooy alxanamu alxanamu nag mooy bi ñetteel al an'am mooy alxanamu min bahimatil an'am bi nga xam ne moom lañuy Euh, suñu boroom wax ñu ko koy sant di ko kiiwe ci tabaskeeg yooyu euh, mais gis nga buñ tuddee yii nag mooy animaux animaux domestiques ki sauvages yi bokkuñu ah. ay ñoomin njamala hein ay euh, ñoomin xawma lanu àll yooyu noonu bokkuñu waaw yooyu bokkuñu léegi alxanam mooy bi leen bi ñetteel an'am bi alxanam nag mooy ad-da'nu wal ma'iz ad-da'nu mooy xar yi ma'iz mooy li nga xam ne mooy bëy yi xar ak bëy ñoom ñoo composé xanam yooyu nag dinañ gis ne ñoom ñoo bokkoo àtte ñoom lañuy boole waaw bu ñu ñëwee ci biir masala yi ku am mais ku am vingt xar ak vingt bëy nag moom nu muy def dara matu ci ni nisaab bu dee boo tegee benn ci wet gi benn côté beneen côté ay nañaa def kon ana nañaa def dañ leen di fusionner dañ leen di boole wala nu ñuy def dañ naan la bu boobaa dinañ gis masala yooyu insha allahu taala léegi kon lii mooy yi nga xam ne ñooy al an'am xar yi bëy yi nag yi géléem yi hein mu ngi noonu léegi bu ñu xamee lii suñu waroom xom ci yii bu mu ñëwaatee kon ca la ma doon wax tanga ne woon ma may ma bala ngaa jàll léegi may naa la foog naa leer naam leerul bu leerul nga wax waaw nekkuñ ci course poursuite dañoo bëgg mu leer ñaanoon nañ ca débbi ba rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli amin hein non non baax na très bien loolu moom jàpp naa leen nag gëléem xar ak bëy voilà très bien suñu boroom kon bu ma ñëwaatee ne loolu nañ ko ci génneel zakat mais mais mais neewuñu ñu ku am xar rek walla ku am bëy wala ku ami nag wala ku ami gëléem rek ay wa génneel zakat ci saa si am nay condition ah am nay condition ma ah, waaw comme ni ñu woon ci az-zahab wal fidda ni ñu woon ci as-simar ci mbay mi fii itam dafa am ay condition yoo xam ne foog ñu rempliru ngir nit ki ñu man ko ne dangay génne zakat ci lii waaw condition yooyu ci ci ci wàllu troupeau yi ngir zakat war ci bi ci njëkk bi ci njëkk mooy bulughun nisaab mooy bulughun nisaabi mooy il faut condition numéro un il faut xare yooyu wala nag yooyu wala gëléem yooyu ñu mat sëy imposable mooy fi nga xam ne boroom ci leen moom am ci loo xam ne ku am lu tol noonu ci ay nag walla ci ay gëléem walla ci ay xaraki bëy lañ naan yow danga war a génne zakat fekk amu ci lu toll noonu kenn du ko génneloo zakat loolu mooy première charte deuxième charte dinañ ñëw ci wala nañ yem ci boobu ba pare nañ yem ci boobu mais walla nañ lim yëpp parce que nañ lim yëpp ba pare parce que fii nii comme que bokkul ak zahab ak fidda xam nga zahab ak fidda bu ma nee zahab or wurus wax nisaabam pare naa ci ca lan ci lan lañ ci lañ dugaale woon affaire monnaie yi wax fidda muy oh, xaalis li nga xam ne mooy nisaabam cinq cent quatre-vingt-quinze grammes d'argent ñu dugalaale ci yi nga xam ne mooy monnaie yi bu dee euh, ca condition ya ak yooyu mooy yooyu la woon mu jeex après bi ñuy gis xuli yi ak yooyu yépp ak yeneen yi nga xam dañ ci génn zakat or bu xaraam de yépp seen nisaab day nekk nisaabu zahab ak fidda bu mu ci man di doon rek or bu xaraam wala xaalis bu xaraam kantaa yii nag ci jur gi xam nga yemuñu géléem géléem moo ëpp gabari mooy géléem yépp moo ci ëpp te moo ci gën a cher géléem moo ëpp moo ëpp nag te moo ko gën a cher nag moo ci tegu xarak bëy tegu ci mooy est-ce que fii nii nisaab bi yépp benn la mooy dañ naan xar nag gëléem ñoom ñépp ñoo yem par exemple buñ ne woon nisaab bi quinze xar la est-ce que dañ naan quinze xar ku am quinze xar quinze gëléem ak am quinze euh, nag mooy fi ngay dóor a génnee zakat dañ naan mukk affaire yi nag demewul noonu bu ci nekk ci yii jins bu nekk paire bu nekk géléem yi dañoo am seenu nisaabu bopp seen sëy imposable lu bopp foo xam ne ku am balu toll noonu ci ay géléem ci ngay joxe zakat xar yi dañoo am loo xam ne ñoom ku am bu toll bu wuteeg bu géléem yi foo xam ne ku am lu toll noonu ci ngay joxe zakat waaye nag yi dañoo am foo xam ne ku am fu toll noonu fa ngay door a joxe zakat muy sëy imposable kon gis nga kon affaire bi moo tax dañ ciy deme par espèce waaw dañ ciy deme par espèce mooy bu ñu ñëwee nisaab après mooy bu ñu tuddee yi conditions yi hmm? ndax nisaab bi mooy ci kii bi mais sinon yi ci des grawul ah, yi ci des man na ñoom ñoo ko bokk yeneen conditions yi ci des ñoo ko bokk mais sauf que nisaab bii nag moom moom lañ bokkul ndax ku nekk espèce bu nekk ak li nga xamante ne nii mooy nisaabu boppam kon première condition léegi dinañ ñëwaat ci côté boobu léegi ni ñuy def hein ni ñuy def hein euh, ni ñuy def mooy dañuy commencer wax nisaab bi ba pare hein non dañuy wax condition yépp ba pare conditions yi ba pare bu ñu paree ci conditions yi hein euh, ñu door a gis li nga xamante ne nii nag mooy nisaab yi bu ñu jugee ci nisaab yi bu boobaa dañuy dañuy dañuy xaaj dañuy jël par espèce dañuy jël gëléem d'abord hein zakaatul gëléem zakaatul yi wala zakaatul euh, waa ji jamali mooy gëléem rek ibil lan mooy zakaatam lan mooy nisaabam lan mooy say imposable après ñu gis yooyu ba jeexal ko ñu jàll ci nisaabu kan nisaabo euh, nag buñ paree ci nisaabu nag moom ñaata mooy nisaabam ak yooyu lan nga ciy génne ak mooy boo xamee nisaab bi lan laa ciy génne waaw ndax axdu shay'in maxsuus jël mbir mu jagoo gannaaw ba ma xamante ne nii xam naa ne min maalin maxsuus ci alal ju jagoo mooy xam naa ne matal na sëy bi mais la ma ciy jël ñaata la xar yi bu matee nisaabam ba remplir une condition yi ñaata laay jël ci xar yi ci nag yi ñaata laa ciy jël ci gëléem yi laa ciy jël loolu lépp lu ñu war a gis la inshaa allahu taala léegi kon nañ dem ci condition yi kon bu njëkk bi wax nañ la mooy lan première condition mooy il faut bulughun nisaab mooy mu mat nisaab mooy c'est imposable gëléem yi xar yi ak nag yi deuxième condition mooy xawalaanul xawli date d'anniversaire waaw mooy date d'anniversaire hein Hmm? date mooy lan mooy alal joo jële gëléem yoo yële ma bu matee nisaab bi c'est imposable bi du day mat nisaab bi tey ñu ne ma génn ci mook li ñu amoon ci dahab ak fidda or ak xaalis benn la waaw mooy il faut mu am date d'anniversaire mooy alal ji mu wër mu dem at at fekkaat ko fa par exemple nisaabu euh, nag tuddoon nañ ko fan yële trente nag bu ma amee trente veau walla vache man de vingt cinq vaches laa amoon léegi ma amaat yeneen vache yuñ ma may bi mu matee nisaab di di ci muharram est ce que dañu naan mat na nisaab rek a ci génneel zakat déedéet bulughul nisaab il faut euh, xawalaanul xaw il faut mu am lan li nga xamante ne nii mooy date d'anniversaire loolu nag am na benn teqantal boo xam ne dinañ ci ñëw te waxoon nañ ko sax ci maaliki yi lañ doon wax naan entre yi nga xamante ne nii comme dama amoon buñ jëlee xar yi nga xam ne ñoom seen nisaab 40 xar la ah ndax arbaina shaatin sha ci quarante xar yu ne mennum xar nga ci génne zakat mooy ma amoon trente-cinq xar yoo xamante ne nii ca muharram ca dul xijja ca an moomee ca dul xijja sama xar yi am yu ci jur cinq muy quarante ñoom ñu ne woon bu boobaa dañ koy jox lan dañuy jël loolee mooy cinq yooyu dañ koy plus ci yële te seen date d'anniversaire mooy seen date d'anniversaire u yaay gisoon nañu imaam Ash-Shafi'i moom teqantal bi ci amoon mooy ne moom bala ñoo def lool di ko ci boole mooy dafa fekk du 35 mais bu doon 40 xar la waaw ca Muharram ca Dul Hijja ñoom ñu jur 5 yeneen 35 yooyu dama ko ciy boole voilà ak seen yaay ci seen date d'anniversaire waaye yooyu dinañ ñëw ci biir est-ce que dina ci am incident wala du ci am incident yooyu yëpp dinañ ci ñëw kon bu nga xamee kon nisaab bi mooy première condition deuxième bi mooy xawalaanul xawli mooy mu am date d'anniversaire at mi ñëw ba fekkat ko fa troisième bi nag hein troisième bi Eh, mooy mu nekk saa ima hmm? mooy mu nekk saa ima lii nag <laughs> dinañ ci ñëw après ndax condition bi par exemple maaliki yi d'accorduñ ci <laughs> hmm? <laughs> saa ima mooy lan saa ima xam nga euh, waxoon nañ loolu waaw fi saa fi saa imatil ghanami zaka fii kulli ibilin saa imatin fii kulli arba'ina dinañ xadiis bu gudd boobu ah bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fii kulli ibilin saa'imatin fii kulli arba'ina ibnata waaw fii la ñuy tamit ci yooyu terme yooyu bintu maxaad bintu labun xeqa jazaa mais jazaa ci xarak ci gëléem dinañ gis ne bokkuñu waaw ak tamit ci ay nag yooyu yooyu nag bu lay wax ay jazaa ak yooyu bokkul ak buñ ko waxee ci xar de attention am naa la sitaanee dina ne waaye sawaay te ngaa jàll ci lii sawaay fii amuñuy nag ah nous pas des éleveurs ma la yow duma fi nekk sax di sonn di tontu bu yàgg ndax loolu waxoon nañ ko keroog bi ñuy wax ñi doon wax naan ay jaam amatul nañ bàyyi affaire yi ah dellul foo fële mooy sabab tontu waaw te nag loolu yépp day wane ne du ngeen développé waaw parce que pays yu développé yi ni ñu fonke yooyu mbay mi élevage fexe am autosuffisance ci wàll woowu waaw pays développés yépp seetal c'est des géants en ag c'est des géants en agriculture ak li nga xamante ne mooy élevage euh, ñoom yoro sow moom xam nañ ni lii am na solo ñoom ñi nga xam ne ñooy topp ci nag yi yatba'una al ma'a wal kala di seet fu ndox am ak li nga xam ne mooy pâturage caawa mi ah di axraja al mar'a fa ja'alahu ghuthan nahwa léegi kon mooy saa'ima saa'ima mooy lan mooy euh, il faut bokk na ci condition yi ginnaaw mu mat nisaab ginnaaw at mi wëraat fekk mu am date anniversaire tawazin bi mooy mu nekk jur yoo xam ne troupeau boo xam ne waa ji da koy sàmm mooy lan mooy moom nan lañ koy sàmme hein moom day nekk ci loo xam ne nit ki du moom moo koy mooy da koy sàmm mais pas ci ay effort boppam mooy du mooy jënd ay repas du mooy jënd ay ngooñ di leen dundal téye leen ci kër gi takk leen mooy mu nekk lu ñuy sànni ci àll bi muy lekk ci ñaxum yàlla mi comme liñ la wax sànq ah nga xam ne axrajal mar'a moo faire pousser li nga xam ne mooy caaw bi mooy pâturage bi xar yi di ci lekk bu dee loolu la waaw kay yooyu la mu ngoog nga xam ne waa ji du moo leen tëj waxoon nañ la lool ba ñuy tudd façon alal yi ñuy joxe zakat waxoon nañ la fii waxoon nañ la ne du xar mu nu xar xaroo rek déet sharia bu dee ne waa ji moo yor troupeau boppam yor ay enclos wam yu rëy ay fermam hein nga xamante ne ko camion yi di ñëw di wàcce li nga xamante ne mooy repas yeeg blé beeg yi ñuy dunde bu boobaa loolu du ci génne zakat mais bu dee ne après xar yooyu pël pël yooyu bali bali yooyee ak yi nga xamante ne ñooy tàpp yeeg ñoom ñépp kuy yu baax yi yooyu yépp lan lay def après opération ay tabaskeek ak tamit di ko jaay bu boobaa waaw kay parce que urudu tijaara la léegi moo koy jaay bu boobaa lay joxe zakat sinon bu doon ne da koy yar noonu dara la ci dul joxe zakat voilà même bu dee pour lekk la lekkam boppam la loolu nag kon mooy yi sàmm yi ñuy sàmm ci biti nga xamante ne ñoom dañuy lekk ci ñax meek yooyu ci àll bi ak ci biti nga xam ne yi taw bi saxal ak yooyu ci la ñuy lekk mooy comme li ñu jóge woon sànk rek ci ci wàllu mbay mi ci jataay bii weesu ci jataay bii weesu mais foofu mooy malgré tout di nga joxe zakat sauf que li ngay joxe bu dee ne yow yaay arroser sa bopp li ngay joxe mooy mooy moitié wu la nga doon joxe bu dee taw bi kese la moo ko saxal fii nag danga dul joxe du wutu as-sa'ima bu ñu agsee ci charte bii dinañ wax lan mooy dalil yi ak lan mooy li gën a dëgër li gën a dëgër moom wax nañ ko mooy wax jii parce que bu dul woon gënul dëgër duñ wax ne ci charte yi la mooy li gën a dëgër contrairement ak li nga xamante ne mooy. Euh, mooy kiiwu maaliki waa jumhur ñépp dañ ne lii nii ci la lii condition la ci as-sa'ima mooy antakuuna mu nekk waa ji mooy li ñuy euh, euh, euh, jur ji troupeau yooyu sama géléem yooyu wala sama nag yooyu wala sama xar yooyu lu ëpp ci at mi waaw mooy waaw loolu it lu am solo la mooy lu ëpp ci at mi muy lekk ci yooyu ndax bu dee demi demi la comme liñ gisoon ci wàllu mbay mi rek bu dee ne 6 mois bu dee ne par exemple affaire yi euh, euh, comme lii xaw walaanul xaw li def fi am xam nga mbay mi amu ko woon mais fii nii bu dee dafa am date d'anniversaire ma am 7 mois yi yépp ci période divernage la parce que fii ci côté euh, Afrique centrale day taw lu bari li ëpp lool ci biti lay lekke li ci des nag. bu commencé wow ci lay lekk mois yi ci des trois mois yi ci des ci lay euh, non wala kii mois yi ci des boobu ci lay dóor a ñëwee ci ci ma koy ma leen di xont di leen toppatoo bu boobaa dañ ciy génn zakat ndax al xukmu lil ghalibi wan nadiru la xukma la dañuy xool li ëpp loolu la ñuy pencher loo balance ah kon bu dee li ëpp ci at mi day for jur jooju dañ leen di sàmm ci biti ci loo xam ne daal du effort waa ji waaw mu nekk tamit il faut pas mu nekk tamit alal joo xam ne mooy comme li ñu wax sànq waa ji da koy toppatool boppam ngir sa propre consommation non mais bu dee ne ngir soow mi dañ koy kii ah mooy comme li ñu waxoon sànq gaa yi nga xam ne dañuy jël ay buffle daal di leen kii di leen ndax di defal ay mozzarella wala ñi nga xam ne dañuy jël ay ay ay ay ay ay ay gëléem non ay ay bëy di leen toppatoo ngir di ci defar ay fromage yooyu yépp mooy ñooñu ak tamit ñi nga xam dañ koy def ngir am ay troupeau yu bari hein yooyu yépp dañ ciy lan dañ ci génne li nga xam ne mooy lii bu dee lii ba tax dañ ci génne zakat mais bu dee ne waa ji yooyu moom hein moom da koo teg foofu di ko sàmmal même bu dee moo koy dundal boppam moo koy xontal boppam même bu dee ngir soow la wala ngir muy gën a bari loolu lépp mais mooy def effort yi kooku benn zakat du ko ci joxe waaw léegi nag bu dee na nag dama koo ñëw di ko jaay bu boobaa dama ciy joxe zakat wala ma ñëw ko def ko taxi kanando parce que suñu fii moom amuñu yooyu ma jël sama tuubaa gii ma ne ma jël samay nag def leen ñuy taxi kalandoo di ma rapporteel dara ca la mu may rapporteel ah ca la mu may rapporteel ci boobaa loolu li lañuy xool ah kon nag wala bu dee ne man euh, affaire yi gëléem yi pour sama ma koy war la ak yooyu loolu dara duñ ci joxe zakat ah ñi nga xam ne comme mooy sama oto rek comme exemple oto yooyu kenn du ci joxe zakat ah kon daal fii liñ fi soxla mooy yi ñuy joxe zakat mooy trois mooy troisième charte bi mooy mu nekk saa ima loo xam ne day for day sa dañ koy sàmm ci àll bi moo xam nag nga ut ñu la koy sàmbal wala nga koy sàmmal sa bopp wala nga leen di bàyyi ñuy demal seen bopp di jëli di ñëw benn la waaw yooyu la ñuy génne zakat kantaa yi nga tëj ci kër gi di leen xontal sa bopp di leen jox yooyu kenn du leen jox zakat maaliki yi nag dañ ne mukk lii nii lépp dañ ciy joxe zakat nga naan lan waaye amul ay kii de saa ima yooyu mais bu boobaa bu ñu agsee foofu hein dinañu ko gis inshaa allahu taala kon yii daal ñooy charte yi waaw kon bépp géléem boo xam non bépp xar bëy wala géléem wala nag fii la ci zakat di ware mooy lan ci trois conditions trois conditions yi mooy lan bi ci njëkk mooy mu bulughun nisaab ñu mat seen nisaab seen nisaab dina ñëw ci ibil hmm? j'espère qu'on le temps ah mukk amuñu temps bi heure bi jar na di quatre ñu dese mu way hein mooy ibil mooy premièrement première condition il faut mu mat lan nisaab c'est imposable condition bu ci tegu mooy il faut xawalaanul xaw ni date d'anniversaire xawalaanul xaw lii mooy bu ñu matee nisaab ñu mat at ma fekk leen fa wër ba fekkaat leen beneen bi ci tegu moo ñu nekk saa ima loo xam ne day wër di for di lekk ci caawam yàlla mi li buur yàlla saxal yooyu li ëpp ci at mi lii nii mooy condition yi nga xamante ne ni mooy condition yi zakat di ware ci bahaimul al an'am ci jur ji ñoomim gëléem nag ak xar ak bëy léegi nag nii lañuy def pour jotaay bii di ñëw jotaay bii di ñëw lañuy dugg kon ci première condition muy nisaab muy quantité bi nga xam ne sëy bi nga xam ne bu ma ci amee lu toll noon ci nag walla bu ma ci amee lu toll noon ci xar wala bu ma ci amee lu toll noon ci bëy wala bu ma ci amee lu toll noonu ci nag boobee lañ mënaan nag commencé nga compter yow mii mat nga sëy bi zakat bu ko fi fekkaatee at mi da koy war loolu benn affaire la ak bon condition yi la wax entre li Maalik yi doon wax sànq ak Shafi'i yi ay est-ce dañuy fusionner yi juddoo ci seen ñoom wala yu mel noonu wala yu ñu ma may te yooyu xam nga gisoon nañ ko ci maalul mustafad hein est-ce que dañuy yu ñu ma may yu ñu ma may est-ce que dama leen di boole waaw walla déet loolu gisoon nañu masala yooyu des na ci ñëwaat ci côté bi tuuti ci wàllu jur ji bu boobaa nag ni ñuy commencer ci nisaab bi mooy gëléem lañuy commencer ah dañuy gis nisaabu al ibil ak zakatul ibili surtout zakatul ibil nan lañuy génnee nag eh, kii zakat ci wàllu gëléem yi ah bu ñu ci paree zakatul baqari zakatul baqari mooy bu boobaa ci la ñuy waxaale nisaabam ah te boobu it xawalaanul xawli yëpp yooyu yëpp dañ ko ciy duggalaale voilà mooy bu ñuy gis nisaab bi bu ñu ñëwee dañu naan nii numéro un ah zakatul ibili nañ lañuy génne zakaatu li nga xam ne mooy géléem yi ñu gis nisaab bi c'est imposable bi ah axdi shay'in maxsuus ana loolu ñu ciy jël ñaata la ak masala yi ñu wax sànq ci at yi bu jotee ak tamit nan lay demeek xawalaanul xawli yeeg saa ima yeeg yooyu yëpp ñu dugalaale ko foofu buñ paree ci biir ñu jàll ci nag yi buñ paree ci nag yi ñu jàll ci xar yéeg ba yi bu ñu paree ci loolu ñu pare ci li nga xam ne mooy jam mooy suñu côté bii ci zakat ci wàllu suñu tiroir numéro 3 bu ko defee nag ñu jàll après ci tiroir numéro 4 muy urudu tijaara kon nag suñu waxtu daal dinaa jot insha allahu taala fii lañaa teg suñu loxo ba beneen bii di ñëw jotaay bii di ñëw insha allah ñu dugg ci léegi zakatul ibili lan mooy zakatul ibil nan lañ koy génnee lan mooy sëy beek lan mooy yooyu yi ci tegu insha allahu taala loolee lañuy gis ci jotaay bii di ñëw allahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala